الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غفاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى fa yadhakkaru man yakhsha fa yadhakkaru man fa yadhakkaru man yakhsha fazakkir in nafa'ati dhikra wa dhakkir in nafa'ati dhikra sa yadhakkaru man yakhsha sa yadhakkaru sa yadhakkaru man yakhsha wa yatajannabuha al-ashqaa alladhii yaslaa an-naara al-kubraa thumma laa yamuutu fiihaa wa laa yahyaa qad aflaha man tazakkaa wa dhakara isma rabbihi fa sawwaa bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal-akhiratu khayrun wa abqa inna hadha lafi as-suhufi al-ula suhufi Ibrahima wa Musa sadaqa Allahu al-azim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 falaysa alaykum junahun an taqsuru min as-salati in khiftum an yaftinakum alladhina kafaru innal kafirina kanu lakum aduwwan mubina wa idha kunta fihim fa aqamta lahum as-salata wa idha kunta fihim fa aqamta lahum as-salata faltaqum ta'ifatun minhum ma'aka walya'khudhu aslihatahum fa iza sajadu falyakunu min waraikum walta'ti ta'ifatun ukhra lam yusallu falyusallu ma'ak walyakhudhu hizrahum wa aslihatahum wadda alladhina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wadda alladhina kafaru law taghfuluna an aslihatikum wa amta'atikum fayamiluna alaykum maylatan wahidah wala junaha alaykum in kaana bikum adan min matarin aw kuntum marda an tada'u aslihatakum wa khudhu hizrakum wa khudhu hizrakum inna allaha a'adda lil kaafiriina 'adhaaban muhiina sadaqa allahu al-'aziim kon loolu mooy aaya yi nga xamante ne moom lañu gisoon ci suñu jotaay bi weesu dina imam al-Bukhari rahimahullah moom la ko lëkkalee ak aat buntu maanaam téere bi nga xamante ne moom mooy kitaabul xawf gisoon ci li nga xamante ne kon moom mooy ne mboolam li ñuy gis ci ay ci ci ay xadis ak bunt yi yëpp insha allahu taala maanaam luy leeral la tafsir la ci ay yi nga xamante ne moom la ñu jàll ñu gisoon ci xadis sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu taala anhuma bi nga xamante ne moom lay nettali dina ne na ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci ab xare te moom mooy ghazwatu zaatu riqaa comme ni nga xamante ne noonu la leeree ci ne xi ne ci wàllu ni maanaam xibala xibala ci wàllu najd la donte batnu naxlin tamit ci ci wàllu la nekke euh, ci Ghatafaan waaye fii mi nga xamante ne moom lay wax fii moom mooy ci ci lu leer lu leer na ci lu dul benn du ñaar ci ay riwaayaat ci ne ghazwatu zaatu naq euh, zaatu riqaala mu ne ñu jàkkaarloo ak noon yi ñu daal di sappe comme ni nga xamante ne noonu la ko waxe ñu daal di gis tamit li nga xam ne moom mooy wuute yi ci borom xam-xam yu wuute rahmatullahi alayhim amma lii nga xamante ne kon moom mooy julli gii nga xamante ne moom la melale woon te moom mooy imaam bi day taxaw daal di teg ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ci def ci ginnaaw bu ko defee imaam bi bu fekkente ne julli bi benn comme nii nga xam ne noonu la nekkee woon nga xamante ne julli tàkkusaan la woon ba noppi mu nekk loo xamante ne dañ ko wàññi mu daal di jàkkaarloo mu daal di kabbar di ñi nga xam ne ñooy mbooloo mu njëkk mi tamit kabbar ñi ci def nekk ci ak noon yi ci ginnaaw loolu mu daal di ñu daal di julli daal di euh, su daal di sujjóot rukoo euh, wàcc maanaam loolu ni nga xam ne noonu lañ ko defee ba nga xamante ne ñu daal di rukoo daal di wala daal di sujjóot ñaari sujjóot bi nga xamante ne ci lay jóg ci la euh, ñu njëkk ñi daal di yéene tàqali ko ak ñoom bu ko defee ñoom ñeneen ñaa ñeneen ñi ci des daal di ñëw waaye lool la gisoon ba wute yi ci borom xam-xam yu wuute woon rahmatullah alayhim ñi nga xamante ne ñoom ñooy jumhuurul ulama ci fuqaha Shaafi xana Maalik yi ak Shaafi'i yi ak Hanaabila rahmatullah alayhim ñoom dañuy wax ne dangay ngay daal di ah, ñoom ñooy daal di julli. imaam bi eh, daal di daal di daal leen di nekk maanaam bu ko defee imaam bi da daal di nekk ñi ci des bu ko defee ñii ñoom ñu daal di gaaw julli seen julli ñoom bu ko defee ñu daal di sëlmal ñaareelu ñi ci des daal di ñëw daal di julleendoo ak imaam bi ñaareelu rakka bi bu ko defee ñoom it ñu daal di jóg imaam bi xaar leen ñu mottali seen rakka lu dul ne Maalik ci rahmatullah alayhim ñoom dañuy taamu daal di wax ne li nga xamante ne moom mooy la ñuy def mooy ne imam bi moom day daal di sëlmal amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha u mal Shafi'i ak Hanabila rahmatullahi alayhim ñoom dañuy wax ne imam bi day daal di nekk loolu gisoon nañ ne moom mooy amaan na li gën a dëgër maanaam mooy ni comme ni ko fuqaha u Maliki waxe rahmatullahi alayhim amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy waxu fuqaha euh, Hanafi rahmatullahi alayhim ñaareelu groupe bi maanaam bu bi jógee groupe bu njëkk bi day daal di dem daa di ga garder noon yi ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ci def daa di ñëw ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñoo tegu ñoom ñooy ñaareelu group bi daa di ñëw su ko defee ñoom ñu daal di julli benn rakka ñoom ñu daal di delluwaat imaam bi nga xamante ne maanaam groupe bu njëkk bi daal di ñëw daal di julli euh, moom mottali rakkaam ñaareelu daal di dem garde ñi ñaareelu groupe bi ñëw ñoom daal di mottali seen rakka loolu moom mooy euh, li nga xam ne noonu lañu ko wuutewee zaahiru xadis bii nag dafay jàppale ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafiye rahmatullah alayhim waaye buñ gisee riwaaya yi naka noonu bu bu Seydina Abdullah ibn Mas'ud bi tamit radiyallahu anhu daf koy jàppale waaye li nga xamante ne moom la euh, moo moo sax ci sunan imam Abu Dawud rahimahullah naka noonu noonu la tamit ci yeneen i xadis yi yenente bi sallallahu alayhi wa ñëpp dañuy leeral ne li nga xamante ne noonu la mooy liñ gën a jàppale mooy mazhabu rahmatullah alayhim te it loolu mooy li nga xam ne moom la xel maanaam euh, maanaam ngir ne li tax ñu bari tànn ko ci boroom xam-xam yi rahmatullah alayhim waa jumhur bokk na ci mooy ne day wàññi maanaam moom moo gën a néew ak jëf naka noonu nit ki du du du dumma du xibla bi te loolu moom moo tax julli gii fuqaha u Shafi'i ak Hanabila rahmatullah alayhim moom la ñu tànn su fekkente ne imaam maanaam dañuy julli julli goo xamante ne dañoo war a dummóoyu xibla bi maanaam bii la ñuy tànn su fekkente ne nag ñi nga xam ne ñooy fuqaha u Maliki rahmatullahi alayhim ñoom dañ koo tànn ci lu nu joyal maanaam julli gi ñoom dañ koo tànn ci lu nu joyal donte euh, li nga xamante ne moom la Hanafi yi wax ñu loolu fàtt nañ ko leeral am na lenn ci Shafi'i yi ñu ko ci jàpp rahmatullahi ala al jami' amma li nga xamante ne moom mooy julli gi gi muy def ci euh, ci euh, Usfaan boobu jullit moom la fuqaha yi gën a tànn rawatina ñooy fuqaha u Maliki ak Shafi'i rahmatullahi alayhim euh, fuqaha u naam xanaa ak Shafi'i ak ma euh, ak Hanabila lay bokk rahmatullahi alayhim su fekkente ne imaam bi dafa jàkkaarloo maanaam dañoo jàkkaarloo ak noon bi amma li nga xamante ne moom mooy kon julli gi insha allah taala dinañu gën a leeral googu julli tamit gan la mu daal di imaam al-Bukhari rahimahullahu taala daan ne baabu salaatul xawfi rijaalan wa rukbaanan rajulun qaa'im maanaam mu ne baabu buntu salaatul xawfi julli gi nga xamante ne moom mooy julli ragal gi rijaalan bu fekkente ne maanaam dañuy dañuy dox maanaam wa rukbaanan ak naka noonu dañoo war rajulun mu daal di leeral ne rukba rijaalan li muy tekki mooy rajulun di aji dox ak sa tànk maanaam tekkiwul rijaal du plurielu rajul waa li muy tekki maanaam moom mooy rijaal bi nga xamante ne li muy tekki mooy xaal xaal kaw maanaam mooy ne dañuy jëfandikoo seen tànk yi maanaam te loolu moom mooy comme li nga xamante ne ya'tuuka rijaalan wa ala kulli daamir comme li borom bi subhaanahu wa taala waxoon maam Ibrahima alayhi salaatu wa salaam wa azzin linnaasi linnaasi fil hajji ya'tuuka rijaalan wa ala kulli daamirin ya'tuuna min kulli fawjin 'amiiq maanaam li nga xam ne moom la wax mooy ne ñi nga xam ne mu ne imaam Ibrahima alayhi salaatu wassalaam noddal nit ñi nga woo leen ci ñu aj si mu bu boobaa nga yëgle ñu daal di aj mu ne bu boobaa yàtuuka daal la dikkee rijaalan maanaam daañu la dikkee di aji dox wala kulli daamirin ak ci képp lépp bépp war waay maanaam kon loolu moom mooy euh, rijaal loolu lay tekki comme ni nga xamante ne tamit ñëw na ci alquran ci jëmmi boppam comme ni mu ñëwee ci suratul baqara bi mu naan xaafizu ala salawati wasalaatil wusta wa qumu lillahi qaanitin daa ciy teg fa in xiftum fa rijalan aw rukbaanan maanaam mu daal di jëfandikoo baat yi nga xamante ne xaqiqatan moom moo rot ci alquran imam al Bukhari rahimahullahu taala tànn baat yooy moom mu daal wax ne bu fekkente ne borom bi subhaanahu wa ta'ala na ngeen sàmmonte julli yi rawatina julli gi nga xamante ne moom mooy julli gu diggu doomu gi mu ne su fekkente ne nag ragal ngeen fa jaalan nangeen ngeen dox di xeex aw rukbaanan wala maam di julli na ngeen dox di julli aw rukbaanan wala boog ngeen war di julli loolu moom mooy su fekkente ne eh, xare bi dafa nekk loolu loolu nag dafa am leneen loo xamante ne moom lay eh, firndeel fii moom mooy ne bu fekkente ne kon li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii moom mooy day wax ne julli gi dafa am ci ay circonstances yoo xam ne ci ay man a nekke bu njëkk bi moom mooy ne noon ji teew te mbir mi tamit nekk loo xamante ne lu leer la comme ni nga xamante ne moom mooy masalan tey bu fekkente ne euh, xar maanaam taal wi dafa dafa daf ne daay gi nekk fi mu leer ne daay gaa ngi nii te boo leen dawul boo leen nekkul warul tamit danga leen dab bu boobaa da ngeen comme ni muy xewee ci yenn dëkk yi léeg-léeg ngeen dégg yenn incendie yi ba nit ñi di daw wala magma yi di génn nit ñi di daw di génn dëkk bi ngir bañ mu daf leen loolu bu fa julli bu leen julli fekkee loolu bu boobaa dañuy daal di génn daw du maam dañuy war ci seen fas yi wala boog ñuy daw ak seen i tànk te bu julli jotee daan ko def maanaam comme ni nga xamante ne noonu la nekkee ci bunt bi noonu lañ koy gisee tamit ci xadis bi inshaa allahu xadis bi nga xam ne moom lañ jëm inshaa allahu taala naka noonu su fekkente ne masalan ak ay ndegmente ñoom ñoo leen di dàqe wala yu mel noonu moom mooy masalan gaynde ñëw dugg ci biir dëkk bi wala boo nekk nga nekk ci àll bi gaynde gi di la dàqe wala yeneen yu mel noonu ak wala segg wala yu mel noonu bu boobaa nga daal di war sa sa oto ah, wala sa moto maanaam loolu da ngay daal di commencer eh, ngay ngay ngay daw ah, loolu da bu julli jote itam du la nga julli maanaam yooyu yëpp subhaanallah ànd ak loolu yëpp maanaam imaginer lii circonstance yu jafe yi moom lañ lay wax ne bu jotee da ngay julli lan ngay xalaat ci ki nga xam ne moom li muy layee rek mooy euh, bon man xam nga fi may liggéeyee mënu ma faa nangam nangam imaginer nga ànd ak kii nekkee ci circonstance yi liñ koy wax ne ko ko julli par force maanaam ak tamit way boo boo demee ba kër gi comme li bëri lu ñuy wax te loolu ci bëri bëri boo xoolee ci réew wolof yi li bëri ñoo xamante ne dañuy ubbee yooyu xeetu ubbee maanaam moom mooy ustaas yi ak sëriñ si nga xamante ne seenu njàng soriwul wala boog dëgguwul ñooñu ñaaree boo leen déggee dañ lay ubbee ci loo xamante ne dañ lay woyofalal carrément mbir mi dañ naan la bon boo nekkee ci transport yi wala nga nekkee ci kii maanaam da ngay jógee kuy gisuñ Dakar maanaam Dakar xam nga ni am na yenn heure boo ko jógee balaa ngaa yegg Pikine wala Guédiawaye euh, euh, ak ak embouteillage bi mën naa mën naa mën naa mën ngaa yéex. yéex a yegg waaye loolu du wàcc julli gi nga war a woy julli loolu du la ko wàcce soit da ngay teel a départ da ngay teel da ngay julli ba pare doog a dem wala boog nga julli boo yeggee ba ci yoon bi nga wàcc nga nga boo yeggee ba ci yoon bi nga wàcc julli continuer bu la chauffeur bi mënul xaar nga daal di paas rek li nga xamante ne moom bu julli jotee foofa moom la ngay fekk nga wàcc nga julli soo paree nga paasaat continuer sa yoon waaye kenn du la wax naan la maanaam ay julli non fi mu toll non garawul en Euh, booba comme que da nga nekk ci yoon bi et puis embouteillage bi et puis nangam nangam loolu du layu dara lool mooy li nga xamante ne mais amul benn cëslaay du ci diine du ci xel sax mu rafet parce que julli gi mooy li nga xamante ne mooy li ëpp doole lépp loolu nag mbir la moo xamante ne moom mat a bàyyi xel la rawatina ci réew wolof yi nga xamante ne mais vraiment léegi dafa mel ni seen ustaas ak seen firiñ ci dañ leen koo woyofalal ci anam goo xamante ne mais daanaka amul lenn loo xamante ne ma da nga yiimu sax doo xaw a dégg benn fatwa lu dul loolu lañ lay wax maanaam ne la moom nu mu la maanaam noo xam nga rek boo kiiwee euh, xaaral ba yegg nga julli nii waan na maanaam bëri waan na looy gis ab ab ab muy muy sàggane julli gi ngir ne maanaam moom xelam sax demul possibilité wu maanaam pour moom en fait dafa yomb quoi maanaam pour moom euh, euh, euh, affaire yi jarul amul heure bu maanaam heure julli circo condition pour nga julli moy rek <coughs> nga am temps pour moom loolu la boo amee temps bu heure julli jotee c'est que doo xaar ba heure bi jàll waxtu wi jot na dañ julli mais su ma amul temps nekk ci leneen maanaam julli moom du ma ko def damay xaar ba pare après ma fay sama julli maanaam da ngay dégg lu bari ci langage wolof yi ñu naan damay fay samay samay julli loolu mooy li jaaduwul loolu moo jaaduwul du tout maanaam loolu nag dafa war a leer nañ nañ nañ nañ ba mu mel ni midi maanaam gën a leer midi sax parce que dafa bu doon loolu ñoom danañ ko def kon nii kon ñii duñ leen permettre mbir mii nii maanaam mbir mi du demee nii alxuraan bi aaya bi gis nañ ko jotaay bi weesu leer na nañ yàlla nañu yàlla sàmm li nga xamante ne tamit moom mooy li nga mat a fii moom mooy ne euh, kon bu fekkente ne nag noon maanaam kon mbir mi il faut que mu nekk tamit loo xamante ne affaire dafa teew masalan tey ñu ne euh, noon bi yaakaar nañ ni dana ñëw rek que ni mën nañu def salaatul xawf déedéet maanaam fokk mu nekk loo xamante ne dafa teew danger bi ba pare nekk loo xamante ne dafa jàkkaar dañu jàkkaarloo ak moom même bu fekkente ne songug noon gi du ci sart maanaam congug noon gi du ci sart waaye nag su fekkente ne congug noon gi dafa am bu boobaa nag ci la circonstance yu ñuy julli di daw di dem di dox war ak yooyu yëpp ci lay mën a ci lay amee ngir ne nit ñi amatuñu taawu maanaam di def sàppe parce que xeex bi tàmbali na te ñu ngi tàmbale loolu moom mooy su fekkente ne xeex bi dafa amee ci ay mbir yoo xamante ne Euh, amul euh, ay ay maanaam ay ay ay de yëpp da ci am maanaam ay songo ay yu mel noonu ay xeex maanaam xeex loxo ak loxo wala bant ak bant wala jaase ak jaase wala yu mel noonu mais su fekkente ne ay pistolet la ak ay bomb ak yu mel noonu loolu façon boobu du ci du ci dox maanaam li nga xamante ne moom mooy ci dox bu boobaa mooy façon julli bii nga xamante ne moom la ñuy wax mooy rijaalan aw rukbaanan maanaam julli bi nga xamante ne moom lañ gis ci suñu jotaay bi loolu mi ngi am su fekkente ne. xeex bi congoo gi mooy nit ñi dañuy jàkkaarloo waaye su fekkente ne mbir mi ay bomb la ak ay ay pistolet nit ki war a laqatu ak yu noonu bu boobaa xaal bi mu nekk foofu ci xaal boobu noonu lay jullee maanaam loolu tamit mat naa leeral parce que euh, euh, duñ ko parce que jamono ji boo taxawee def sàppe nga ni da ngay julli gars yi dañ lay bombarder ah loolu moom dafa war a leer maanaam dégg nga mu ne nag raajilun maanaam muy aji dox qaa'imun nekk aji Euh, taxaw maanaam kon loolu moom mooy euh, far rijalan aw rukbanan mu ne qaala bil isnaad al muttasil fi awwal kitaabi ilay haddathana Sa'id ibn Yahya ibn Sa'id al Qurashi te moom mooy al imaam Abu Usman al Umawi al Baghdadi rahimahullahu ta'ala muy euh, doomu Yahya ibn Sa'id al Umawi maanaam doomu Yahya ibn Sa'id al Umawi la muy Sa'id ibn Yahya ibn Sa'id ibn Aban ibnu Sa'id ibnu al-As ibnu Sa'id ibnu al-As ibnu Umayya maanaam nga gis ñoom eh, ay mbokk lañ yoo xamante ne maanaam ñoom ñëpp da ngay gis ne dañoo xaw a nuroo ay tur mi ngi génn àdduna deux cent quarante-neuvième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci diggu Dul eh, Qi'da imaam al-Bukhari rahimahullahu taala soloo na ci moom juróom ñaari xadis bii moom mooy ñaareelu yoon ñu koy gis gisoon nañ ko ci xadis numéro onze ñu ngi koy doog a gisaat nii maam ci kitaabul iman ñu ko koy doog a gisaat nii maanaam bii mooy ñaareelu yoon ñu gis ko moom euh, Sa'id ibn Yahya al-Umawi imam Muslim indi na xadisam maanaam solool na tamit solool na ko fukki xadis maanaam solool na ci moom fukki xadis imam Abu Dawud solool na ci moom benn xadis imam at-Tirmidhi juróom-ñeenti xadis imam an-Nasa'i ñetti xadis la solo ci moom ñu gis ne kon waa ashaabu kutubu sitta seen sëriñ direct la ndax dafa yéex a génn àdduna deux cent quarante-neuvième année ci la génn àdduna rahimahullah ñoom ñëpp kon fekke nañ ko waaye ba mu def al imam ibnu Maajah moom solowul ci moom rahimahullahu rahmatullahi ala al jamii mu ne qaala haddathani abi te bàyyam moom mooy Yahya ibnu Sa'id al umawi maanaam kon muy beneen Yahya ibnu Sa'id bi nga xamante ne euh, bokkute ñi faral di gis ku Yahya ibnu Sa'id al-Qattan Yahya ibnu Sa'id al-Ansari kii bokkul ak ñoom maanaam muy euh, euh, euh, comme niñ ko gi gisee léegi Yahya ibn Sa'id ibn Aban al-Umawi moom dakantalam moom mooy Abu Ayyub al al umawi al al qurashi moom baghdadi la ginnaaw ga mu nekk kuufi rahimahullahu taala gane adduna cent quatorzième année génn adduna cent quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay xadisam nekk ci kutubu sitta mu ne qaala haddathana ibnu Jurayj te moom mooy al imam Abdul Malik ibn Abdul Aziz ibn Jurayj al-Qurashi moom it umawi la rahimahullahu ta'ala ci waa Banu Umayya la bokk dakkantam nekk Abul Walid dañ koy xam ne Abu Khalid mi ngi génn àdduna 150 année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu nekk imam bu mag a mag rahimahullahu ta'ala nekk imam waa Makka ay xadisam ñi ngi ci kutubu sitta mu ne an Musa ibn Uqba mooy imaamul Maghazi euh, muy Abu Muhammad Musa ibn Uqba ibn Abi Ayyash al-Qurashi al-Asadi moom ci waa Banu Asad la bokk rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génnaat neuf cent quarante et unième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom euh, ci Maghazi lii aju ci wàllu siire Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak ay xareem téere bi ci gën a am solo moom moo ko bindoon rahimahullahu taala waaye lu ci ëpp dafa faddu te euh, imaamu Malik moom la daan euh, nekk maam moom la daan bàyyi wax ne maanaam téereem boobu mu ëpp solo moo gën a leer ci gën a bari njariñ ci mboolem téere yi nga xam ne moom la ñu bind ci siira yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom tamit ay hadiisam ñu ngi ci kutubu a an Naafi' mawla ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhum moom Abu Abdullah al-Qurashi wa Madinatu Munawwara ala sakiniha afdalu salaatu wa salaam génn àdduna 116 wala 117 at ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta an Ibn Umar mooy Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mooy al-Adawi Abu Abdurrahman moom muy eh, imam tamit ñi nga xamante ne ñoom ñooy waa Madina naka noonu waa Makka moom ñu génn at 913e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta li nga xamante ne moom mooy musnadam mooy 2630 hadiis yoo xam ne imam al-Bukhari imam Muslim dëppoo nañ ci 168 hadiis imam al-Bukhari wéetoo ci 81 hadiis imam Muslim wéetoo ci 31 hadiis hadiis Sayyidina Abdullah ibn Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhuma mu ne Euh, solo nañ ci moom nax wan lu mel min qawli Mujaahid mooy ibnu Jabr ak euh, euh, Makki nekk rahimahullahu taala mooy lan lu mu waxoon daf ni izaxtalaatu bu ñu jaxasoowee qiyaaman di aji taxaw maanaam ngir ne imaam Mujaahid moom lool la jàpti comme ni nga xam ne insha allahu taala dana gën a leer ci ay waxam mu ne izaxtalatu su fekkente ne dañoo jaxasoo qiyaaman di aji taxaw maanaam kon nga gis ne moo tax imam al-Bukhari ne rajulun qa'im maanaam mooy dañoo jaxasoo taxaw loolu mooy lan mooy ne xare yi nii lay maanaam bu fekkente ne dañoo sàppe wala dafa am noonu dañoo jàkkaarloo ak nit ñi loolu dafa am atte waaye su fekkente ne dañoo mujj xare bi songoo nit ñëpp jaxasoo maanaam ñu bari nekkandoo en même temps loolu moom la ñu tuddee salaatul musaayafa maanaam mooy lii nga xamante ne moom lañ nar a def mooy julli goo xamante ne jullit musaayafa la maanaam mooy nit ku nekk yor na ngànnaayam maanaam ñi ngi xeex ñi bu dee ñii yar lañ yor ñii yor bant ñii yor ay euh, jaasi ñii yor loolu loolu mën a yor maanaam euh, ñii yor ay xeex waaye nit ñi jaxasoo maanaam xare bi wuri loolu noonu maanaam xare bi xare bi di tàkk ci saa si maanaam ci jamono jooju noonu julli jot nag loolu dafa am ay atte su fekkente ne ñoom ñëpp dañoo nekk ñoo xamante ne euh, dañuy xeex maanaam bu fekkente ne ñoom ñoom ñoom dañoo yaakaar ne fi mu tolloo balaa waxtu wi génn dinañ am temps bu boobaa dañu daal di sopp ñu bàyyi xeex bi maanaam ñu ju xeex ba noppi dooga julli waaye su fekkente ne ragal nañ ne suñu xeexee waxtu wi dina génn ba mu jeex bu boobaa dañuy daal di maanaam ñoom bu boobaa nii la ñuy jullee maanaam ngir bañ koo fàtte maanaam bu boobaa ñu daal di julli daal di taxaw di xeex mu ne wa zaada ibnu Umar maanaam sayyidna Abdullah ibnu Umar ibnu Xattaab radiyallahu anhu nee na yooyu maanaam dañ ci jul jul mu ne soloon anin nabi ci yenente bi sal jële ci yenente bi sallallahu alayhi wasallam nee na wa in kaanu bu fekkente ne nag nekk nañ nag aksara lu ëpp min zalika ci loolu fal yu sallu nañuy julli qiyaaman di aji taxaw rukbaanan ba pare nekk aji wara maanaam bu boobaa su fekkente ne nit ñi dañoo gën a bëri maanaam suñuy nekkee ñoom kenn mën nañu rang maanaam wala yo mais su suñ gënee bëri di xeex di gën a tàng maanaam bu boobaa mën nañu julli sax fekk dañuy war maanaam niki noonu euh, euh, warat maanaam dugg ci seen oto yi wala dugg seen char de combat yi ak yu mel noonu di julli loolu tamit mën naa ne maanaam kon loolu euh, moom la wax bu boobaa nag li nga xamante ne moom mooy gestuelle yi ñu war a def yëpp dañ koy def fekk dañuy maanaam dañ koy def waaye yi nga def ku nekk ci ak li nga xamante ne noonu la mbir mi toll ñum ñëpp du ñu bokk ni ñu koy defee ku nekk rek selon ni nga xamante ne noonu la mbir mi toll ci yow noonu nga koy defee bu fekkente ne mën ngaa taxaw julli noon ngay taxawee da nga taxaw julli su fekkente ne mënoo taxaw julli nag bu boobaa faaw nga dox julli bu fekkente ne mënoo dox julli nga daal di war julli bu dee mënoo ko maanaam lenn lu ci nekk ak li nga man ba pare bu fekkente ne mën nga rukkoo da ngay rukkoo su mënoo rukkoo mais mën nga rukkoo mais sujjóot yi nga mënul bu boobaa da nga rukkoo mais doo sujjóot bu boobaa sujjóot yi da nga koy junj su fekkente ne ñaar yëpp mënoo ko bu boobaa da ngay junj rukkoo ak kese waaye doo junj ba pare junj maam da ngay junj rukkoo ak di nga junj sujjóot gi waaye junj gi ngay junj rukkoo bi mooy gën a kawe tuuti maanaam bu sujjóot bi mooy gën a wàcc tuuti ak yu noonu su dee loolu yëpp manoo ko nag bu boobaa ci sam xel kese ngay jullee loolu tamit bu boobaa euh, nga tari te bu ñu jullee ba pare nag doo fay maanaam boo xësee ba julli ba pare même bu waxtu wi jeexagul sax maanaam même bu waxtu wi génnagul sax su julli gi pare doo fay maanaam loolu ngir ne julli nga ko ba noppi wallahu a'lam amma li nga xamante ne tamit moom mooy li def ci fii nii loolu euh, boroom xam-xam yi tamit rahmatullah alayhim euh, Euh, wuute nañu ci maanaam moom mooy ne fuqaha hanafiyyi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ne xeex bi mu mënee maanaam bu jamono ji ngeen di xeex waroo waroo yor ngànnaay gi di xeex maanaam jamono ji ngay julli munoo yor ngànnaay gi di xeex en même temps maanaam ñoom dañoo jàpp ne julli ji julli gu di dox ak waram yooyu yëpp mën naa ne waaye condition bi mooy masalan comme ngay daw maanaam comme par exemple ngeen di maanaam noon yaa ngi jaxasoo ngeen di daw wala yu mel noonu te beneen bi ci def tamit moom mooy julli gii mi ngi nekkee su fekkente ne kenn ci yéen mënta beru julli maanaam tey bu fekkente ne xare bi xeex bi mi ngi nii tàng na waaye yow mën nga dem beru julli après nga ñëw bokk ci xare bi keneen daal di xul xool temps bi mën a am en attendant muy am keneen ku muy xeexal mu dem beru ju julli ñëwaat keneen dem def noonu maanaam ñu def noonu su dee mën na ne loolu boobaa da ngeen di dem taxaw julli loolu moom lay wax ni qa'iman boobu noonu muy waxu ji nga xam ne moo nuroog waxu seen al-imam Mujahid bi rahimahullah amma su fekkente ne loolu mënul nekk nag maanaam mooy bu dee dañoo gën a bëri maanaam te mbir mi dafa gën a tar xeex bi gën a métti bu boobaa noonu ngeen di def maanaam da ngay di da ngeen di julli ci ci ci ci maanaam ni ñu ko waxee noonu waaye loolu Hanafi rahmatullah ñoom nag dañoo bañ xeetu julli boobu comme ni nga xam ne dinañ ko gën a gisaat insha allahu taala ñoom dañu ne yor jaasi di julli gi loolu moom du mën a ne moom maanaam di dóoranteeg yooyu di julli loolu du mën a nekk ci xaalu xeex bi maanaam nee nag bu doon da ngeen war wala ngeen di daw wala yu mel noonu julli googu loolu dana mën ne nekk ngir ne mouvement yu bari yooyu ci biir julli dañuy maanaam gënut maanaam baaxul waaye loolu tontu gi moom mooy ah euh, comme ni nga xamante ne euh, noonu la ko euh, aaye boobu waxe naan waxudu xesrakum maanaam na ngeen jël seenu seenu ngandaay ak bu naan wal yaxudu aslixatahum nañu téyi seen seen ngànnaay yi ak waxuzu xisrakum mooy na ngeen euh, di jël seen jumtuwaay maanaam loolu yëpp day tegtale ne loolu mën naa ne comme ni nga xamante ne noonu dana danañ ko gën a euh, gisaat insha allahu taala beneen mbir bi nga xamante ne tamit euh, fii ci buntu boobu mooy ne su fekkente ne ñoom da maanaam xeex bi dafa tàng ci jamono jooju Euh, xanaa maanaam euh, ngir Hanafi yi ñoom rahmatullah alayhim ñoom dananu mën a daganal comme ñeneen ñi ci def maanaam junj géeg yu mel noonu waaye liñ dul daganal rek moom mooy yor jaasi ji comme niñ ko waxee léegi insha allah taala euh, dinañ ko gën a gis hadith bi imam Malik solo na ko hadith numéro 505 imam Al-Bukhari dana ko indi hadith numéro 4535 imam Ibn Majah indi na ko hadith numéro 1258 kon waa ashaabu kutubu sitta ñoom ñaar rek ko indi mooy imam Al-Bukhari ak imam Ibn Majah te ñoom ñii imaam imaam Ibn Maaja bii beneen yoon rek la ko indiwaat rahmatullahi ala al-jamii mu ne baabun yaxrusu ba'duhum ba'dan fi salaatil xawfi baabun bunte ngi nii mooy yaxrusu dana ah dana leen ci ba'dan ña ca def fi salaatil xawfi ci jullig ragal maanaam loolu moom mooy ne bu ñu yekkee ci jullig ragal Euh, faw ni mu mën a demee mooy ne ñoom ñëpp duñ demandoo xeexandoo parce que loolu suñ ko defee noon bi mën na leen a song benn congo comme ni nga xamante ne noonu la ko aaya bi waxee wadda alladhina kafaru an tafulu an aslihatikum wa amtiatikum fa yamiluna alaykum maylatan wahida maanaam ñoom yéeféeri li ñu mébét mooy ngeen wàcc seen ay ngànnaay yi ak seen ay jumtukaay yi bu ko defee ñoom ngi daal leen di song génn génn cong dong mu daal di jeex waaye li nga xamante ne kon moom moo tax kon bu boobaa lii moom mooy mën a nekk loolu tamit beneen mbir lay wane moom mooy ne doole bi nga xamante ne moom la julli am muy benn waaye dana wane tamit ni nga xamante ne moom la nit ki war a jëlee ay jumtuwaayam ak ni borom bi subhaanahu wa ta'ala fonkee bakkanam ba nga xamante ne maanaam mooy tax mu daal dindi li nga xamante ne moom mooy Euh, actes yi julli yi strict yi mu tegoon mu daal di koy génne wàññ wàññi ko loolu man euh, te loolu moom moo tax salaatul xawf mu nekk loo xamante ne kenn mënu koo maanaam kenn munu ko reproduire ci leneen maanaam ñu ne salaatul xawf loolu moom moo tax masalan jullit ajjuma jullit ajjuma ñoom dana dagal ñu defee ko comme ni nga xamante ne noonu la ko yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam defe woon ci Affan maanaam moom mooy dañuy julli te loolu dinañ ko gis insha allahu taala ci hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu taala anhuma bi nga xamante ne ci la ñu jëm loolu danañ ko ca gis waaye dinañu gis ne mais mais bi nga xamante ne moom maanaam dinañ ko gis foofu loolu dina mën a nekk ñu defe ko nii ci naka noonu ni mu ko jullee julli àjjuma ma def na koo def ci julli gi nga xamante ne moom mooy comme ci zaatu riqa maanaam ni mu demee julli àjjuma tamit ma def na defee noonu ñaar yooyu yëpp ni muy demee mooy ne imaam bi day taxaw xutba su xutbawee mbooloo mi wala boog bu ko neexee mu tàqale mbooloo mi ñaari mbooloo yoo xam ne day xutbaal ñenn ñi ah, ba noppi mais faaw mu julli ak ñaar ñëpp mais xutba gi moom li gën nag mooy mu mën leen a boole ñu julleendoo loolu mën na ne loolu kon moom mooy ñaari condition maanaam ñaari mbir yi nga xam ne noonu lay amee léegi bu leen xaajee ñaari mbooloo moo kon niñ ko gisee ci Shafi'i yi ak Hanabila yi rahmatullahi alayhim faaw ñaari mbooloo yooyu mat ñeen fukk maanaam loolu bu boobaa ci lañ koy mën a defee waaye amma li nga xamante ne moom mooy jullig ragal euh, ci lu ñu joyal bu fekkente ne maanaam nit ki bu ñu nekkee xësee ba nekk ñett mën nañ koo def donte imam Ash-Shafi'i rahimahullah moom dafa sopp nag mu nekk lu mu bon bon kuréel gu nekk ñett maanaam maanaam lu mu bon bon kuréel gu nekk nekk ñett ngir ne yenn borom bi subhaanahu wa ta'ala la wax ci ñaar yëpp maanaam kuréel te kuréel pour nekk kuréel faaw ñu ñett maanaam kon loolu moom moo tax waaye ñeneen ñi ci def dañoo jàpp ne ñoom ñëpp mën nañ leen a jàppee benn kuréel boo xamante ne kenn ku ci nekk maanaam day daal ngir ne jullit mbooloo maanaam loolu moo ci charte maanaam mooy ñu nekk ñaar te comme ñu nekk ñaar moo ci charte mooy ne ñaar ñooñu faaw ñu mën a nekk chaque moment foog mu am ñaar daal maanaam ci kaw loolu imam bi mooy kenn ki ñeneen ñaar ñoom ñooy ñi nga xam ne ñoom ñooy wuute comme ni nga xamante ne loolu mooy li ci war amma imam Ash-Shafi'i rahimahullahu taala moom dafa sartal julli maanaam dafa dafa sopp voilà dafa sopp ñu mu nekk lu mu néew néew ñett kese maanaam ñett mën a dem taxawu ji après ñett eh, di leen wattu maanaam ñett di julleendoo ak imam bi ñett dem wattu leen naka bu ko defee ñuy mën di permuter maanaam ñuy mën di wuutente loolu kon mooy li nga xamante ne euh, moom moo euh, am ci biir mbir moom bu dee julli ajjuma nag kon faw ñu mat ñeen fukk ci ñaari mazhab yooyu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko gisee léegi su fekkente ne dañoo euh, julli imam imam bi maanaam mënuñoo jullee comme ni ñu jullee ci ghazwatu euh, bat ci euh, nax naxli loolu du mën a ne maanaam moom mooy imaam bi ñëw euh, julleendoo ak benn mbooloo ñeenti rakka wala boog ñaar ñetti rakka wala ñaari rakka daal di sëlmal beneen mbooloo mi ñëw ñu julli loolu ci salaatul xawfi loolu du mën nekk rawatina ci fuqaha u maliki rahmatullah alayhim ñoom loolu mën mënta ne ci ñoom amma ñeneen ñi ci def ñoom man nañ leen danañ ne ahankay danañ ko nangu rawatina xanafi yi ak xanaa xanaabila rahmatullah alayhim sur te maanaam dinañ ko mën a nangu waaye dañ ne loolu ci salaatul xaw fi kese la mën a nekkee munul nekk ci beneen julli bu dul salaatul xaw fi maanaam mooy imam bi day taxaw kabbar masalan ñu julli suba imam bi day taxaw kabbar daal di julli ñaari rakka xam nga kenn du ko wàññi maanaam mu julli ñaari rakka boo xamante ne day am mbooloo mu ñëw taxaw ci ginnaawam mu ne allah akbar si baam nga comme rakka yi ni mi mel sëlmal ñoom ñu sëlmal ñii dem beneen groupe bi ñëwaat mu jiite leen yeneen ñaari rakka yi suba loolu mën na nekk ci julli maanaam ci ñoom waaye Shafi'i rahmatullah ñoom amuñu ci problème ngir ne salaatul maanaam mutanaffil maanaam sa ci imaamatul mutanaffil loolu du problème maanaam julli ki nga xam ne moom mooy ci eh, naafila moom du problème ci ñoom waaye li nga xamante ne moom mooy Hanafiyyi ak Hanaabila rahmatullah alayhim la ñuy wax ci mboobu masala mooy ñoom dañu ne ah attention ñun lii ñu ko nangu mais ci salaatul xaw fi rek lañ koy nangu ngir ne salaatul xaw fi dafa bëri ay mbir doxalin yoo xamante ne buñ ko xoolee dangay ngay gis ne dafa wuute carrément ak yeneen yi ci def am na beneen façon salaatul xaw fi tamit bu am moom mooy comme biñ gis ci rek riqa bu mel noonu bu sayyidna Abdullah ibn Umar tamit nettali radiyallahu ta'ala anhu moom mooy comme masalan bu fekkente ne imaam bi dafay julli ñeenti rakka moom maanaam imaam moom ñeenti rakka lay julli maanaam comme masalan tisbaar mu julli ñeenti rakka waaye ñeneen ñi ci def ñëpp ñëw julli ñaari euh, ñaari rakka maanaam moom mooy moom day ju jiite ñii ñaari rakka taaya ñooñu sëlmal moom mu jógaat ñeneen ñi ci def ñëw julli ñaari rakka sëlmalandoo ak moom maanaam mu boobaa moom dana julli ñeenti rakka mais ñee kenn ku ci nekk da ngaa wàññi say rakka maam say da ngaa wàññi say julli waaye yooyu yëpp da ngay gis ne ci Shafi'i yu ñoom yëpp du am problème mais ci ñeneen ñi ci def lay nekk cas de figure yu am problème waaye même buñ ko dee nangu dañ naan ah lii de salaatul xawfi la kenn du ko mën a xiyaas ci ñi ci def maanaam Shafi'i buñ ne leen waa nañ xool salaatul xawfi ku boo loolu day wane ne kuy naafila mën naa jiitee masalan le ñoom dañ naan ko déedéet parce que loolu dafa génn ci xiyaas te qaa'ida bi daf ne maa xaraja anil qiyaas fa ghayruhu alayhi laa yulqaas képp koo xam ne lépp loo am ne dafa génn ci xiyaas maanaam ci mënuñu ko nettale ak leneen maanaam ngir ni mbir la boo xamante ne règle la boo xamante ne bu ñu xoolee ci sharia yëpp ni muy faral di doxale loolu daanu ko faral di doxale kon bu boobaa kenn nu koo xiyaat ci keneen ci ci ci leneen lu mel ni moom loolu kon mooy li nga xamante ne euh, moom lay euh, wax maanaam moom mooy ci lu mel noonu ala kulli xaalin li nga xam ne moom mooy li ci leer mooy ne wottonte gi moom faw muy am maanaam fokk mu am ñenn ñoo xamante ne ñooy wattu ñooy aar ñeneen ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñi ci def mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaab li haddathana Haywatu ibnu Shurayh kii mooy al asghar ndax am na keneen Haywatu ibnu Shurayh beneen bu mag a mag jaamu ko te yàlla bu mag kooku 158e année la génn àdduna ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam mi ngi ci kutubu sitta waaye kii moom mooy al-Himsi al-Hadrami maanaam mu nekk jàngkatu alquraan bu mag a mag muy Haywat ibn Shurayh ibn Yazid al-Hadrami rahimahullahu ta'ala moom mi ngi génn àdduna deux cent vingt-quatrième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari hadith bi kese la solo ci moom maanaam ci Sahih bi ba Sahih bi nag bii xadis kese la ci am ñu ko gisati gisaguñ ko woon avant te dootuñu ko gisati imam Abu Dawud solool na ci moom tamit fukki xadis ak ñett maanaam sëriñu imam Abu Dawud la amma imam at-Tirmidhi moom ak uh, imam Ibn Maaja seen sëriñu sëriñ la imam at-Tirmidhi ñaari xadis la am ci moom imam Ibn Maaja benn xadis rek. la ci moom euh, rahmatullahi alayhi alal jamii ma imam Muslim kon dañ gis ne moom moo solo ci wul moom moom ak imam an-Nasa'i rahimallahu al-jamii mu ne qaala haddathana Muhammad ibn Harb te mooy Abu Abdullah Muhammad ibn Harb al-Khawlani euh, di waa Hims moom tamit rahimahullahu ta'ala euh, moom mi ngi génn àdduna bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam euh, moom moo daal bindal az-Zubaydi euh, daan ñu ko daan wax al-Abrash naka noonu euh, maam kon ay xadiisam tamit ñu ngi ci kutubu sitta mu ne ani Zubaydi mooy imam bu mag boobu rahimahullahu taala Abul Hudayl Muhammad ibn al-Walid ibn Amir az-Zubaydi rahimahullahu taala di waa Hims nekkoon qaadi bu mag foofu rahimahullahu taala ay xadisam ñu ngi ci kutubu sitta mi ngi génn àdduna 146 jàpp 147 année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa mu ne an Zuhri bu mag boobu Aboubacar al-Madani Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala ay xadisam nekk ci kutubu sitta mi ngi génn àdduna mi ngi génn àdduna 50 année génn àdduna 125 année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne an Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utbata te moom mooy ibn Mas'ud al-Hudhali Abu Abdullah di waa Madinatul Munawwara bokk ci fuqaha as-sab'a yi rahmatullahi ala al-jami' moom mu ngi génn àdduna 94e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ay hadiis am nekk ci kutubu sitta an ibn Abbas mooy sayyidina Abdullah ibn Abbas ibn Abdul Muttalib Abul Abbas radiyallahu ta'ala anhu Euh, muy dina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma euh, di euh, waa di Qurashi al-Hashimi radiyallahu ta'ala anhu moom mu ay xadisam nekk ci kutubu sitta mu bokk ci muksiruna yi 1660 xadis moom mooy musnad imam Bukhari imam Muslim dëppoo nañ ci 75 xadis imam Bukhari wéetoo ci 120 xadis imam Muslim wéetoo ci juróom-ñeent imam 9 xadis ci xadis sayyidina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma annahu qaala nee na qaama taxaw na annabi yenent bi sallallahu alayhi wa sallam wa qaamate bu taxaw annaasu nit ñi maahu ànd ak moom maanaam euh, loolu moom mooy ci euh, xare bi nga xamante ne ci Usfaan la woon maanaam bii la euh, moom lay wax ni ñu xare bi maanaam bii muy nekk li nii mu ne fa kabbara mu daal di kabbar wa kabbaru ñu daal di kabbar maahu ànd ak moom maanaam loolu xeetu julli gi comme niñ ko gisee woon maanaam moom mooy julli gi nga xamante ne moom la Shafi'i Hanabila rahmatullahi alayhim di taamu su fekkente ne imaam bi maanaam julli gi nit dafa nekk ci kanamu xibla maanaam bii la ñuy faral di taamu su dee nit ñi su dee eh, eh, eh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy noon yi dañoo nekk ci kanamu xibla bi di jàkkaarloo ak nit ñi te xeex bi tàmbaleegul te it lu gën moom mooy su fekkente ne noon ñi bariwuñu maanaam bu boobaa lii mooy gën su noonu yi nag bëri bu boobaa julli gi gën moom mooy julli gi nga xam ne moom la def ci zaatu naxl waaye bii nga xamante ne moom mooy julli gii moom mooy bi gën su fekkente ne dañoo jàkkaarloo ak noonu te noonu yi bëriwuñ te maanaam imaam bi di jàkkaarloo ak ñoom moom lu muy def maanaam day sàppe ñëpp maanaam du du du teg ñi bàyyi ñee déedéet ñëpp lay sàppe teg leen benn sàppe kese maanaam da teg leen ay sàppe maanaam ñu taxaw seen ginnaaw maanaam euh, groupe yi bu boobaa ñu maanaam du mel comme fële mais ñoom ñëpp nag dañuy téye seen jaas yi seen seen armes yi maanaam su ko defee bu ku yor aw yet yor ko ku yor xeet yor ku yor li am ku nekk la mu yor yor ko bu boobaa naka noonu seen saak yi nga xamante ne ci lañu def maanaam xeer yeeg bu dee grenade yeeg ak yu mel noonu tamit ñu def ko ah, ñu téye bu boobaa ñu daal di julli maanaam ñu kàbbarandoo bu ñu kàbbaree moom lay nekk mu ne war a mu daal di roko wa raka'a naasun mu daal di ruku' naasun ay nit minhum ci ñoom maanaam bu boobaa ñëpp lu ñu ruku' andoo dañ naan yéen ñi nekk fii bu ñu nekk fii bu ñu rukuwee yéen bu leen ruku' ñu nekk fii ba ñu nekk fii yéen mën ngeen a ruku' maanaam noonu lañ koy xaajale bu boobaa ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu njëkk ñi parce que ñoom ñëpp bu ñu ruku' andee ñu mën leen a song waaye bu boobaa ñu war a ñenn ñi ñooy ruku' ah maanaam loolu moo lay won ne principe bi moom mooy ne. moo tax li imam al-Bukhari yi ubbibu mooy principe bu julli mbo julli euh, salaatul xawf bi mooy ñenn di wottu ñi ci def mm-hmm. donte leneen tam mën naa nekk te loolu noonu beneen mbir la bu mën a def moom mooy ñaari imam am maanaam ki julli ñii julli ndoo ba pare ñu julli seen julli bu ñu paree dellu si ñeneen ñëw ñoom it julli seen julli ak beneen imaam loolu it naa ne waaye nag lii nga xam ne moom la yeneen yenente bi def sallallahu alayhi wasallam mooy li gën maanaam ngir ne ñëpp julleendoo loolu tamit beneen aspect la mooy ne loo xamante ne def ay xaaj yu bëri ay pàcc yu bëri di defandoo benn mbir boo xam ne diine moo ko woote maanaam ngeen nekk benn mbooloo mu mag di ko defandoo moo ko gën loolu la salaatul xawf di tegte la tamit maanaam loolu bu fekkente ne am na kon ñenn ñi nga xam ne kon bu boobaa groupe bi nga xamante ne ñoom ñooy wott ñi ci def ñoom ñooy taxaw maanaam ñoom bu boobaa dañuy taxaw mu am ci ñoom ñu ñu ñu mu ne kon ñooñu bu ñu rukooyee summa topp sajada mu daal di sujjóot wa sajadu maanaam yenente bi sallallahu alayhi wasallam day maanaam mooy imam bi wa sajadu ñoom it ñu sujjóot maahu ànd ak moom summa topp qaama mu taxaw li saaniyati ñeel ñaareelu rakka bi fa qaama mu daal di taxaw alladina gaa yi nga xamante ne sajadu ñoom ñoo sujjóotoon wa xarasu ñu wattu ixwaanahum seen mbokk yi bu boobaa wa atat mu daal di dikkee ak taifatu kuréel al ukhra ba ca def farakaawu ñoom ñu daal di roko wa sajadu ñu daal di sujjóot maahu ànd ak moom wan naasu boobaa nit ñi nag kulluhum ñoom ñëpp fii salaatin ñi ngi ci biir julli walakin waaye nag yaxrusu day wattu ba'dhum leen ci ñoom ba na ca def maanaam mooy kon bu boobaa noonu lay demee maanaam ñii di bu sujjóotee rok maanaam bu sujjóotee daal di jóg taxaw ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñu njëkk ni ñoom dañuy sujjóotu ñoom ñoom maanaam ñoom ñooy sujjóot roko maanaam ñooy roko sujjóot comme ni nga xam ne noonu la ko waaye bu jógee taxaw ñi nga xamante ne ñoom ñoo sujjóotagul woon maanaam ñooñu ñooñu dañuy daal di sujjóot seen maam ñoom dañuy daal di roko maanaam bu xasee ba jóg rek ba gaa yi taxaw rek ñoom dañuy daal di roko sujjóot daal di daal di ñëw taxawaa bu ñu taxawee ñooñu après ñooy ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ci ñaareelu rakka bi ñeneen ñeke def ñoom bu ñu demee ba yenente bi sallallahu alayhi wasallam toog ñoom bu boobaa ci la ñuy daal di ñoom it daal di rokoo daal di sujjóot maanaam bu ko defee euh, suñu paree ñoom ñëpp ñu daal di mën a sël mënandoo maanaam bu ko defee ñoom ñëpp ñu ngi ci julli maanaam mbir mi noonu lay daal di demee loolu moom benn mbir la mu simple te loolu mais loolu mooy su dee noonee ci kanam lañ ne loolu mënoo koo def fekk noon yaa ngi ci ginnaaw <laughs> wala noon yaa ngi ci wàll gi wala ñu ngi ci wàll gële maanaam kon bu boobaa nga gis ne bu ñu xoolaatee mbir mi dëgg-dëgg bi nga gis ne mbir mi circonstance rek la aju maanaam ni circonstance si mel bu nekk dafa am mu ñu mu yenente bi doon jullee di ko adapté par rapport ak circonstance boobu maanaam nga gis ne principe bi mooy na ñëpp julleeloo waaye na am ñoo xamante ne ñooy wattu ñi ci def loolu moom moo tax imam al-Bukhari rahimahullah no ci buntu bi noonu wallahu a'lam hadith bi imam al-Bukhari moom euh, bokk na ci mu solo wëllif imam Muslim te fii rek la ko solowee imam an-Nasa'i moom ci waa xaabu kutubu sitta moom rek moo ko solowaat moom ñu ngi ko solo 1534 ak 1535 imam Ahmad ibn Hanbal hadith numéro 2382 la ko solo maanaam ñu gis ne kon euh, hadith bi imam al imam euh, maanaam nekkul ci yeneen euh, téere yi ci kutubu sitta ba mu def ci Sahih imam Bukhari sunan imam an-Nasa'i rahimallahu al-jami' mu ne baabu salaati inda mu ne baabu salaati inda munahabati al-hukun wa liqa' al-aduw maanaam baabu salaati buntu julli inda faf munahabati al maanaam ci cong gi ñuy songu euh, tatay wa liqa' tata mooy forteresse yi wa liqa' ak daje ak al-aduw noon gi maanaam bu fekkente ne dañuy ñëw di xeex wala songu tatay lu tax mu wax ko fii ginnaaw bi mu waxee mooy ne fii tata yi xam nga bu ñu xoolee buntu ñaar maanaam buntu bi romb laataa buntu bi mooy buntu bu njëkk bi mooy xadis mooy baabu salaatul xawfi rijaalan wa rukbaanan bu ñu xoolee xadis buntu boobu boobu day wax de manière générale suñu nekkee di xeex bu boobaa nit ku nekk mën nay xeex julli gi jot na ku nekk mën na dem taxaw julli boppam su paree mu dellu ci wax ñu daal di wala walla su fekkente ne mbir mi gën a tar loolu mu daal di julli ak ay junjëm mm-hmm. mais lii nga xamante ne moom lay wax fii dafa nekk beneen mbir boo xamante ne dafa gën a garaaw loolu maanaam mooy ne su fekkente ne jamono jii mooy bu songu gi amee ñu war a jàkkaarloo ak noon yi dajeeg ñoom ba pare maanaam ñi ngi waaju ubbi dëkk bi masalan tey euh, xeex bi dem na ba nga xamante ne léegi tefe gi xam nga dëkk yu njëkk ya te boo xoolee dëkk européens yi noonu lañ mel ak Moyen-Orient maanaam dëkk boo dem boo koy seetlu bi nga gis ne ci buntu dëkk bi soo koy dugg day am benn genre ay forteresse maanaam day am ay mur yoo xamante ne ñooy tax nga am buntu ci dëkk bi loolu tax yente yàlla Yaquba alayhi salaatu wa salaam waxoon doom nan laa waa tadxulu min baabin waahidin wadxulu min abwaabin mutafarriqa maanaam bu leen dugg ci benn dëkk buntu kese waaye na ngeen dugg ci ay buntu yu wuute boo xoolee même Maroc dëkk yu mel noonu am na ko maanaam dëkk yi seen dëkk yi day am tamit loolu lu mel noonu maanaam moom mooy ay miir lay doon yoo xamante ne day wër dëkk bi yoo xamante ne day am euh, buntu bu ko defee kuy dugg ci dëkk bi ñu xam ne fii la jaar dugg na maanaam kuy génn tamit ñu xam ne nii la jaar génn na loolu dëkki européens yi noonu te dañ dem mel noonu ak dëkk yi nga xamante ne ñooy dëkk yi nekk Moyen-Orient surtout dëkk yooyu loolu nag moom mooy tax bu ñuy xeex gaa yi bu ñu doon xeex dañuy dem di jàkkaarlook noonu yi ñoom dañ daan am forteresse rawatina dëkk fi nga xamante ne moom la buur yi di nekk nga xamante ne montagne lay doon souvent day am montagne mu daal di am maanaam dëkk bi doo ñëw rek duggee ci noonu souvent dañuy nekk ci kaw dañuy dañuy dañuy tabax benn mur bu gudd wala boog bu nekk ci kaw montagne hmm. boo xamante ne dañ koy wutal ay buntu yu ndaw su ko defee loolu foofu noonu ku ku bëgg ku leen bëgg a ba bëgg a récupérer dëkk bi cléwu dëkk bi maanaam surtout palais bi wala yu mel noonu fokk nga mën a fokk nga xeex maanaam fokk nga yéeg ñal bu montagne yooyu xeex ak ñoom te loolu mooy li gën a jafe maanaam loolu mooy li gën a métti parce que gaa yi ci kaw ne yéen ngeen ne ci suuf hmm. bu boobaa Euh, loolu nag jamono jooju nga xamante ne yéen a ngi waaj a ubbi dëkk bi nag loolu moom lay wax nii suñ demee ba moment boobu nga xamante ne boo leen nee boo léegi finalement nañ arrêté rangaloo julli loolu boo ko defee mooy perte ñett li nga kon foofu dafa am neneen nu ñuy doxale maanaam loolu la imam al-Bukhari di wax rahimahullah taala te lii nag moom mooy daanaka li nuroog ñun suñu jamono liy xew mooy euh, parce ñun léegi suñu jamono xeex bi nekkatul gars yi nekk ci kaw kii di di di di di di di xaar ak yu mel noonu déedéet léegi waa ji fee lay toll daal di bës benn bouton maanaam euh, drone yi ñëw bombarder ak yu mel noonu maanaam loolu yooyu dëkk yi léegi xeex yi noonu lay demee yi ci tane sax mooy yi xew ay Afrique ak yooyu nga xamante ne gars yi dañuy ñëw euh, maanaam seen biir laa wax ah, africain maanaam waxuma bu euh, <laughs> xare bi bu bu gars yi jógee feneen ñëw maanaam biir rek entre africain rek laay wax. maanaam nga xamante ne ay ay ay ay ay char de combat la yor ak ay métraille ay ay métraille ak yu mel noonu ay kalachnikov ak xeet yooyu la ñuy yor mais yooyu sax même yooyu mënuñu def salaatul xawf comme ni nga xamante ne noonu la ko yent bi doon defee sallallahu alayhi wasallam loolu ne kon bu boobaa day laaj yeneen i atte waaye yooyu atte tamit diine ji bàyyi na ko xel loolu lay wax nii mu ne wa qaala al-Awzaa'i al imam al-Awzaa'i mooy abu am ah, Euh, imam al-Awzaa'i euh, wala Abu Abdurrahman al-Awzaa'i rahimahullahu ta'ala mu ne in kaana bu fekkente ne nekk na tahayya euh, di wàttal al ubbi gi maanaam kon ñi ngi dem ba nga xamante ne léegi ñi ngi waaj ubbi dëkk bi te ubbi dëkk bi dafa am rek ay points stratégiques yooyu soo leen demee ba nangu leen moom nga dëkk bi tey bu doon suñ jamono dañ naan rajo mu mag bi ak hôpital bi aéroport bi ak pale bi loolu soo ko nangoo ci réew gañe nga maanaam ci dëkk gañe dëkk bi maanaam mooy point stratégique rek ak centres commerciaux yu mag mm-hmm. rek boo demee mit maanaam euh, gañe ko téye mooy gañe nga dëkk bi loolu nag moom lañuy ñuy euh, maanaam moom bu fekkente ne dem nañ ba lu mel noonu am boobaa loolu tamit lay demee mu dee walam yaqdiru te amuñu kàttan ala salaati ci julli sallaw dañuy julli imaan dund ko maanaam bu boobaa nan la ñuy def parce que waxtu waaju waaju génn dañuy julli imaan ci dund ko kullum ri in képp nit ku nekk nag li nafsi yi daf koy jullil boppam maanaam boobaa noonu la ñuy doxale fa in lam yaqdiru suñu manul nag ñu amul kàttan alal iman ci julli ko nag a axaru dañuy yéexeeti as-salaatu julli gi xattaa mbéte yan kashifa mu daal di wuññeeku alkitaalu xeex bi aw wala boog ya'manu ñu daal di wóolu maanaam maanaam ñu nekk ci situation de sécurité fa na bu ko defee ñu julli rakkaatayni ñaari rakkaat maanaam lii nag nga xam ne moom la wax fii maanaam mazhabam la moom moom al-Awzaa'i rahimahullahu taala waaye boroom xam-xam yu wut nangu nañ lenn li waaye am na lu bari ci maanaam am na beneen partie boo xam ne ñoom nanguwuñ ko bi nga xamante ne nangu nañ ko moom mooy junj gi dinañ ko def maanaam ba fii loolu ñoom ñëpp bokk nañ ko nangu li nga xam ne moom la ñu bokkul nangu moom mooy ñu ngir rek xeex bi moo tax ñu bàyyi julli gi génn te tey ko loolu moom lañ dul nangu. maanaam bu boobaa comme ni nga xamante ne imam al-Bukhari rahimahullahu taala dinañ gis ne moom mazhabam dafa jegewantoo ak mazhabu imam al-Awza'i rahimahullah moo tax mu indi hadith mu indi bunt bi waaye li ñu li nga xamante ne moom mooy euh, lay bi moom mooy dañ naan bu fekkente ne dañoo dem ba nga xamante ne xamuñu lu ñu nekkee maanaam loolu tamit beneen mbir la mooy ne xamuñu lan lanu nekkee maanaam mooy xeex bi tàng na ci anam boo xamante ne nit ki dina am nu xeex bi di tànge du dootu maanaam xelam mënta nekk ci leneen lu dul xeex bi maanaam xelam du nekk du ta nekk sax ci biir julli ji en même temps bu boobaa lii dina mën a appliqué wu lii ma mën Awzaa'i wax dina mën a appliqué wu mais fu fekkente ne mbir mi demewut noonu rek du mën appliqué wu wallahu a'lam mu ne fa illam yaqdiru fu ñu amul kattan nag sallaw ñu julli rakkaatan benn rakka wa sajada ruko wa sajada tey ne ak ñaari sujjóot lii mooy wax kan al imam ibn abbas radiyallahu anhu moom mooy waxu ko Taawus ibn Kaysan al-Hasan al-Basri Ishaq ibn Rahawayh al jami' waaye boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhi fuqaha eh, eh, mazahibul arba'a yi ak ñeneen ñi nga xam ne ñooy jamaahirul ulama rahmatullahi alayhim ànduñu ci lii maanaam ñoom lu ñu wax mooy dañ ne ah, ah julli de maanaam li nga xam ne moom mooy julli gi mën du am maanaam eh, xawfu gi amul effet ci nombre rakkaay loolu moom moo tax su doon salaatul xawfi dafa am ñu war a julli ba ñu yegg ci diggante bi nga xamante ne euh, maanaam nit ki euh, mbir mi dafa tara tara tar du ko may mu mun a julli benn rakka faaw day julli ñaari rakka donte ci xelam la koy defe waaye tamit beneen bi ci def moom mooy su fekkente ne euh, ñaari ma ah, nit ñi dañoo nekk ci situation boobu noonu ragal ñu ñu nekkoon fekk ci tukki bu boobaa mën nañoo wàññi rakka yi def ko ñaar. su fekkente ne dañoo nekk ci teewaay bu boobaa du ñu wàññi maanaam ngir ne wàññi rakkaa gi tukki gi moo koy waral loolu tamit mat naa bàyyi xel mooy tey bu ñu nekkee ci dëkk bi wala boog ñu nekk foo xamante ne sorewuñ dëkk bi googu sori gu tax ñuy mënu a ko tuddee tukki mooy bu boobaa ñoom dañuy julli ñeenti rakkaa tisbaar ak takkusaan ak gée duñ ko wàññi waaye buñ koy wàññi mooy su dee dañoo dem ci dañoo gën a sori dañoo génn ba sori bu boobaa nga xamante ne tukki léegi mën naa am bu boobaa dañ koy jàpp maanaam bu doon dafa tukki ba foofa da koy wàññi bu ñu demee xeexee ji ba foofa dañ koy wàññi maanaam loolu moom mooy indi wàññi gi beneen bi des bi nga xamante ne tamit euh, masala la fii nii moom mooy tey bu ñu nekkoon mooy dafa ne situation bi nga xamante ne euh, dafa ne dañuy yéexi julli gi mbete euh, xeex bi jeex wala boog ñu nekk ci kóolute maanaam dañuy yéexi julli gi xaar ba xeex bi jeex wala ñu nekk ci kóolute waaye du ñu génn waxtu te kóolute kóolute googu mooy tey bu ñu yaakaaree xëy na léegi xeex bi danga mën a jeex ji boobaa da ngay daal di arrêté julli ji da da ngay daal di bàyyi ba ba xeex bi jeex bu ñu nee par exemple ah waxtu wi timis bi mi ngi jot par exemple vingt heures et euh, xeex bi jamono jii nii ñi ngi nii ci xeex dix-huit rek moo jot masala xeex bi tàng na waaye nag fi mu toll li def mu gañe ko bëreetul ñii rek la mu leer na fii quinze minutes xeex bi dana jeex danañ pare bu boobaa dañuy xaar ba xeex bi pare ñu julli suñ ko munul nag ba ba waxtu wi di waaj a génn su dee nit ki mi ngi ànd ak xelam te mi ngi koy fàttaliku boobaa day julli su ko fàttalikuwul nag bu boobaa waxtu wi day daal di mën a génn mu bañ a mu julli bañ a julli ba mu des su fekkente ne comme ni nga xam ne dañ ko gis insha allah ci hadith na anas bi radiyallahu anhu ni ko boroom xam-xam yi layee wallahu a'lam léegi mu ne fa in lam yaqdiru waaye su fekkente ne nag amuñu kàttan boobu laa yujzi'uhum du leen doy ak takbiru kabbar wa yu'akhirunaha bu ko defee dañ koy yéexi xattaa ya'manu mbéte ñu wóoru maanaam mooy ne kabbar gi rek du leen doy allahu akbar kefe daal di arrêté maanaam ngir ne def ci am ñoo xamante ne dañu wax ne bu waxee allahu akbar wala subhaanallah wala alhamdulillah day daal di doy maanaam mu jàppee loolu julli ji waaye loolu du doy comme ni nga xamante ne loolu la ko borom xam maanaam loolu wax wax ju la ci salaf yi waaye li nga xam ne moom mooy li wér mooy ne loolu mënul doy hatta benn rakka bi sax nanguwuñ ko ci jamaahirul ulama rahmatullahi alayhi waxuma la comme ni imam al-Awzaa'i imam al-Awzaa'i moom jàpp na ne mën na ne imam al-Bukhari itam loolu mooy mazhabam looloo tax mu indi ko fii te moom ni mu jàppee mooy ne mbir mi mën na tar noo xamante ne mën na nañu yéexi julli ji amaan na nag li mu ci jublu mooy comme li ñu wax maanaam mooy ne su fekkente ne nit ki xelam mënta dem sax ci julli gi ngir ni xeex bi ci boppam moo tax circonstance yi ni mu nekkee xelam moo demul ci julli gi waaye bu ca xelam demee bu boobaa day julli maanaam kooku li tax mooy comme ku fàtte julli ci fàtte julli moom ak kii ñooyam wallahu a'lam mu daal di euh, wax ne mu ne wa bihi wax ju mel nii qaala ci la wax Makxuul euh, imaam boobu rahimahullahu taala wax qaala Anas radiyallahu anhu maanaam muy Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu mu ne xadartu maanaam tustar mooy euh, tatak tustar tustar maanaam euh, ci dëkk Xurasaan yi la bokk inda euh, maanaam ba fajar gi di di di naa ko Euh, yit maanaam euh, istihaalu tar tàkkuk alxitaalu xeex bi maanaam xeex bi tàkk tàkkuk xeex bi tar lool falam yaqdiru te amuñu kattan ala salaati ci julli falam nusalli moo tax julli wuñ illaa ludul baada ginnaaw irtifaa'i nahaar yëkkitiku bëccëg bi moo tax bis boobu xeex bi dafa tara tara tara tar ba nga xamante ne munuñu woon a xeex ludul maanaam munuñu woon julli dul jant bi bi mu jógee ba pare fa sallaynaaha ñu daal koy julli wa nahnu fekk ñun maa abi Musa ñi ngi ànd ak sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu wa futiha futiha lana ñu daal di ñuy ubbeel maanaam dëkk bi ñu daal koy ubbi wa qaala Anas sayyidina Anas radiyallahu anhu ne wa maa yasurruni amul lu ma bégloo bi tilka salaati maanaam du ma bégloo woon bi tilka salaati ci boobu la julli ñu weccee ma ko ad-dunya adduna yëpp wa maa fiha ak lu ca biir maanaam julli googu bu boobaa ñaari mbir dafa am fii mooy bu njëkk bi moom mooy ne julliwuñu woon ñoom ba jant bi jóg waaye dañoo nekkoon ci xeex bu tar ba mënuñu woon julli maanaam loolu bu boobaa wuute yi borom xam-xam yu wuute nag rahmatullah mooy lan moo tax mu boobaa li nga xam ne mooy ku mel imam al-Awzaa'i rahimahullah moom dafa jàpp ne li mooy ne xeex bee taroon waaye li ëpp ci borom xam bi jàpp ni loolu rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne dañoo amutool ndox te comme li jumhuurul ulama wax rahmatullah gisoon nañ ko ci kitaabu tayammum mooy ne bu ñu amul ndox te mu leer nañu ndox a ngi nii mën nañ cee jot maanaam dañuy xaar donte waxtu wi day génn dañuy dem julli uti ji ndox ngir charte bi nga xam ne moom la ko borom bi chartal maanaam loolu mu nekk benn mbir moo xamante ne mu mat a leeral la maanaam moom moo tax ñaareel bi ci def moom mooy ne Sayyidina Anas radiyallahu laa nee na julli boobu moo ko gënal àdduna ak li ci biir loolu li tax mooy le fait julli gi ci jëmmi boppam nekk euh, maanaam muy julli goo xam ne dañ koo julli fekk ñi ngi doog ubbi dëkk bi maanaam mooy ne xeex nañu am nañ voilà maanaam voilà te te julli sax ci jëmmi boppam bu mënti doon ñaar rakkaay moo gën àdduna li ci biir comme ni ko xadis bi waxee ñaar rakkaay fajar moo gën ak li ci biir wallahu a'lam mu ne qaala bil isnaad muttasil fi awwal kitaabi ilayhi haddathana yahya mooy al imam ibnu ja'far abu zakariya al azdi Euh, al-Bariqi di euh, imam bu dëkk ci waa Bukhara Bikandi la rahimahullahu taala di euh, waa Bukhara comme imam al-Bukhari rahimahullahu taala mu Yahya ibn Ja'far ibn A'yun nga xamante ne mi ngi tukki na bokk na ci imam yu mag yi gém dem na dégg na ci ku mel ne Sufyan ibn Uyayna wa Waki' ibn al-Jarrah Ah, abdu imam Abdurrazzaq as-San'ani ak uh, ku mel ni Yazid ibn Harun ak ñeneen rahmatullah ala al-jami' imam al-Bukhari mi ngi soloo ci moom juróom ñeenti xadis ah, bii moom mooy xadis bu njëkk bi ci moom ñu ngi koy dool gis Yahya ibn Ja'far juróom ñeenti xadis la soloo ci moom ah, te dafa bokk ci afraadul Bukhari yi maanaam mooy ci waa kutubu sitta yëpp imam al-Bukhari rek moo soloo ci moom bii nag moom mooy bu njëkk bi Euh, imaam Muhammad ibn Abi Hatim al-Warraq tamit solo na ci moom ak ku mel ne Ubaydullah ibn Wasil ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' mi ngi génn àdduna ci weeru Shawwal deux cent quarante-troisième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko gisoon moom Bukhari rek moom moo solo ci mu ne qaala haddathana Waki' mooy imaam bu màgg boobu al imaam Abu Sufyan Waki' ibn al-Jarrah al-Kufi rahimahullahu ta'ala al-A'war mi ngi génn àdduna 127e année génn àdduna 196e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam an Ali ay hadiisam nekk ci kutubu sitta an Ali ibn Mubarak te moom mooy al-Huna'i di moom waa Basra rahimahullahu ta'ala moom tamit hadiisam mi ngi ci kutubu sitta an Yahya ibn Abi Kathir mooy euh, Abu Yahya ah, ah, ak Abu Kathir génn àdduna 129e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ay hadiisam nekk ci kutubu sitta an Abi Salama moom mooy ibnu Abdurrahman ibn Awf moom tam mi ngi génnaat na quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam euh, quatre-vingt-treize jàpp quatre-vingt-quatorze quatre-vingt-un Saalim moo génn cent six cent sept voilà moom Muslim moom 94 maam bokk ci fuqaha sabay ci benn ci wax yi di kan mooy juróom ñaareel bi ay hadiisam mi ngi ci kutubu sitta an Jaabir mu ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram al-Ansari radiyallahu ta'ala anhuma ay hadiisam maam mun génn àdduna 6 ans laata gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna 78e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam musnadam nekk mille cinq cent quarante bokk ci ñi nga xam ne ñoom ñooy muksiruna yi imam al-Bukhari imam Muslim dëppoo nañ ci cinquante-huit hadith imam al-Bukhari y wéetoo ci vingt-six imam Muslim wéetoo ci cent vingt-six hadith ci hadith Seydina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu anhu na jaa dikk na bi maanaam moom mooy xeex boo loolu nga xam ne Yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, xare nga xam ne jullee gu ñu woon euh, saan te am na ci comme ni nga xam ne noonu la nekk ci raay mooy fa jaala mu nekk moom yasubbu di di di ŋaññi al kuffaara Quraysh yéeféer Quraysh yaqulu muy wax naan noonu te loolu daan tamit maam ŋaññi yéeféer yi ci sababu lu ñu jëf loolu tamit euh, euh, da maam nekk na lu dagan maanaam mu ne yaq wa yaqulu muy wax naan ya Rasulullah yow ndawal yàlla sallallahu alayhi wasallam ma sallaytu julliwu ma woon al asra takusaan hatta mbéte kaadat xaw tuuti ash-shamsu jant bi taxiba maanaam di di di di fenk maanaam ba jant bi di a fenk ci fàttaliku ma ne julli maanaam fàttaliku ma woon tax sax mooy nekkoon kon taruk xare gi su amee maanaam lii moo lay wan ne bu taruk xare gi amee ba nga xamante ne sa xel maanaam dafa génn carrément ci xare gi ci ci julli gi maanaam ngir ne léeg-léeg circonstance bi ni mu demee nag te waxtu wi moo xat moo tax parce que loolu day am comme tey bu dee hiver nga xam ne ne waxtu wi day xat boo gaawuta def li ngay def rek waxtu wi dana génn maanaam loolu yu mel noonu moom li nga xamante ne moom euh, moo leen mu ne fa qaala mu wax annabi yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak man mi wallahi waat naa ci yàlla ne maa sallaytuha julli ma ko ba'du ba tay maanaam te lii tamit dafa am beneen mbir bu muy tegtale maanaam beneen mbir la ngir ne euh, ci Sahih imam Muslim ñëw na ci ne li nga xamante ne moom lañ julliwul moom mooy tisbaar ak tàkkusaan ci sunan imam An-Nasa'i euh, mooy ñeenti maanaam ñeenti julli julleegul ko tisbaar tàkkusaan ak ah moo la ma ñett bi yeneen ci sunan yi comme mel ni sunan Tirmidhi rahimahullah maanaam ba ñeent yi julli wuñ ko ba gée ñu ngi ko maanaam ba gée jot jullee gu noonu tis tisbaar takkusaan timis ak gée mm-hmm. maanaam nga xam ne dañoo rangaloo julleendoo yëpp loolu bokk nañ ci li li muy tegtale moom mooy ne bu ñuy fay dañuy fay tàmbali ci raak ci julli yu njëkk yi mm-hmm. doog a yegg ci comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon ci biñ ci toll beneen bi ci des moom mooy ne euh, kon mooy ne du ne rek danoo euh, maanaam julli dafa gaaw a romb waaye dafa fekk tamit xare bi ni mu demee woon maanaam seen tellement que heure bi dafa gaaw parce que xare bi dafa tàkk parce que waxtu wi tamit maanaam relativité bi dafay am maanaam mooy ne ci li ngay occupé wu day tax tamit waxtu wi gaaw romb maanaam te foofu tax maanaam seen xel demu ci woon beneen mbir bi tamit moom mooy salaatul xaw fi ñu mu mooy salaatul xaw fi yoona la guñ ko woon alquran aaya bi wàcc gu doon ngir wax waxee salaatul xaw fi loolu moom moo tax mënuñu woon def salaatul xaw fi boobu loolu tamit beneen mbir la mu ne euh, kon mu ne xaala moo tax moo tax imam al-Awzaa'i ak ñu mel ñoom rahmatullah buñ bëgg buñu mun munuñu layee par exemple hadith bi hmm. loolu moom moo tax mu ne xaala mu ne fa nazala mu daal di wàcc ilaa Buthaan ci euh, Buthaan maam comme ni ko xamee woon ci bërëbu Madina yi la fa tawadda mu daal di jàpp fa wasalla mu daal di julli al-asra takusaan baax damaa gannaaw ba nga xam te ne xaabat hmm. fenk na ash-shams jant bi summa mu julli al-maghriba waaw ghabat mu daal di fàddu waaw so waaw lan laa wax ah waaw waaw maa ngi tuub waaw ghabat mu daal di so as-shams jant bi summa tawalla mu daal di julli al-maghriba timis gi ba'daha ginnaawam maanaam mu julli timis ginnaaw itam mu daal di jiite na julli gée maanaam mu julli tisbaar takkusaan timis ak gée ci yeneen riwaayaat yi waaye yi gën a dëgër moom muy mooy ne tisbaar mooy ne takkusaan rek moo leen rëccoon am na ci yeneen waaye mooy ne timis tisbaar rëccoon leen et cetera ah, nga kon xadis yi bi comme ni nga xam ne loolu gisoon nañ ko lu ëpp ci li ci nekkoon tamit ci ay njàngat gisoon nañ ko ah, imam al in na ko xadis numéro cinq cent quatre-vingt-seize cinq cent quatre-vingt-dix-huit yoon rek la ko war a indiwaat mooy xadis numéro quatre mille cent douze insha allahu taala